yowmu saabi'i wa yuxlaq tudbaxu anhu yowmu saabi'i wa yuxlaq wa yusamma aw yowma saabi'i nga xam ne dane gone gu nekk rahinatun bi aqiqati enfant bu nekk il est tributaire de waaw nga xam ne dañ ko koy rendil bésu juróom-ñaareelu at bi bu euh, bés bi bu juddoo ahkaamul aqiqa yi nag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 li nga xam ne moo ginoon a lëng mooy li ginoon a dëgër ci euh, avis yi insha nag tey ñu war a gis ay ay ay masalaam xar masalaam xar mi moo ñu dese woon kon bi waxee wax nañ sànk yi ñu yi ñu soog tahnik mooy yëy tàndarma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 wa amitu anhu al adha ngeen dindil ko li nga xam ne mooy lor yeeg yi nga xam ne yu ñu ko war dindil la loolu noonu benn la kon mooy aqiqa bi mu bokk ak kullu ghulamin murtahan bi aqiqati comme niñ ne ci sunan al imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi léegi nag ginnaaw loolu mooy est que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 mu daal di leen nettali ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahum an al-ghulaami shaataani mukaafa'ataan wa an al-jaariyati shaa yonent bi alayhi digal ci bu dee góor la ñaari xar mukaafa'ataani yoo xamante ne nii mooy ñoo tolloo ñoo niroo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 ibn Amr ibn aas radiyallahu taala wa ardaahuma comme ni nga xam ne la ko al imaam Abu Daawud ak al imaam an-Nasaa'i daal di solo ya rahmatullah alayhima mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam képp koo xam ne bëgg naa rendil dañ koy woowe aqiiqa ak nasika nasika képp koo xam ne dafa bëgg rendil doomam ah, bu juddu ab liir fal yafal na ko def anil ghulaami wa anil jaariyati shaa wa anil <coughs> mu ne ko def ku bëgg rendil sa doom bu bu bu def ko anil ghulaami shaataani mukaafaataani pour bu góor bi shaataani ñaari xar yoo xamante ne mukaafaataani ñoo niroo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 daal di soloowe mu ne moom imaam euh, Abu Hurayra ci xadiis boo xam ne da ko yëkkati ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam an mu ne ann an al-ghulaami kabshan wala ta'uqqu an al-jaariya ah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane ah dafa doon nettali mu ne ann alyahuuda ke de ta'uqqu ah moom dañuy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 sayyidatu Aïsha xadiisam boobu noonu sayyidatu Aïsha dane yonent bi alayhi xadiis boobu dafa am ay version ah kene yonent bi alayhi salaatu wasalaam àqa an al-Hasan wal-Husayn bi kabshin kabsh ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa rendil ki nga xamante ne mooy sayyidina al-Hasan ak sayyidina al-Husayn ba ñu ba nga xam ne ci lañu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 mais li mu saxoon di def mooy jàpp ñetti ñetti ci la ñuy xam ne kon jàpp ñetti ñetti moo gën waaw mais lële li bayaanil jawaaz li bayaanil jawaaz ainsi de suite exemple yi bari léegi rek euh, ñu ne yéen yéen yéen par exemple mooy côté bi ne shaataani mukaafi'ataani lil ghulaam wa lil jaariyati shaatun waahida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 xadis boobu noonu ngeen wax noonu këni rendil na alxasan ak alxuseyni hein hein moom rendil na leen kapshan kapshan mais ñëw na ci riwaay boo xam ne xadis boo xam ne seydina ah, mawlaana ibn abbaas moo ko solo foofu waxul kapshan kapshan kapshan ñaari xar ñaari xar waaw ñaari xar ñaari xar waaw ñaari xar ñaari xar léegi affaire baa ngongu aca <laughs> kon nag loolu kon day wane ne kon yéen bëggu koo teg rek seen seen seen seen këne seydna alxasan ak seydna alxuseyn euh, moom dane woon bennum xar mennum xar déedéet ñun loolu dañ naan la loolu it am na foo xam ne dane ñaari xar ñaari xar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 shaataani anil ghulaami shaataani mukaafi'ataani wa anil jaariyati shaa wala yadurrukum dhukraanan kunna aw inaatha aw inaatha waaw léegi bon ci gàttal daal te ñu naan daal affaire bi daal euh, amaana li gën a dëgër mooy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 ngir doxal sunna yonent mi alei satu mi ne anil ghulami shaataani mukaafaataani waaw nga jënd ñaar bu dee nag manoo nga jënd menn waaw doxal nga sunna bu nekk comme hadis yi ne dafa rendeel Seydina Hasan ak Seydina al ku nekk mennum xar waaw léegi nag liñ doon wax sànq mooy yaa ngi xàq la ko wax ji al imaam al xaafis ibn Hajar bi ñuy gis euh, wàllu tudd doom ji xadiis entre xadiis yi nga xam ne ñoo rot ci saxiixay ni bi wax ne tudd doom jur ba mu juddoo walla ci suba ba ak xadiis yi nga xam ne ñoo ne ci sunan yi bi wax tudd doom septième jour yaa ngi fàttale ko wute boobu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 yi gën a mooy nekk qualité ci seen alal ngeen bëgg a génne loolu ngeen di ngeen loolu non non non noonu voilà kon nag affaire bi loolu la affaire bi loolu képp la kon mooy nag day nekk loo xam ne ah loolu bi ñuy gis zakat lañ doon wax lu lu mel noonu. nga jël xar moo xam ne leer na la yow ku la ko mën nga bañ nga ne mu ngi fi boobu ba xaw moo tax nu ngi koy def ça fait l'occasion voilà ça fait l'occasion ce que mooy moom laa joxe déedéet lii la waaw mooy ne nga xam ne boo xam ne comme xar moo xam ne dafa benn bët bi dafa yàqu waaw mooy comme rek ci ah, ah, odox yam doon wax ne loolu du dox waaw al awraa'ul bayyinu awruha wal mariidatul bayyinu maraduha wal arjaa'ul bayyinu dhala'uha wal kasiiratul latii laa tanqi mooy e, loolu dinañ ci gën a ñëw e, incha allah ci wàllu bu ñëwee ci udhiya mooy daal mépp xar moo xam ne dafa am ab ayib ab ayib loolu moom mooy benn critère yooyu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 imaginons mais bu ma amee ay seex nag bu ma amee ay seex ma waaw mais bu boobaa mel num xar dina doy ma am sama ay seex tudde fii Aadama ak Awa wala alxasan ak alxusayn wala Ibrahima wa Muusa mu tudde ci Ibrahima tudde ci Muusa hein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 wa anil jaariyati sha dane anil ghulaami daa fa jël mbir yi lonk ko ci kenn kon bu dee ñaar lañu ko nekk benn yow bu dee nag buur yàlla yombal na sa kii muy ñaari góor nga man mën a jënd quatre ku nekk yow manoo ku nekk nga ko benn waaw léegi bu la ñoo xam ne kii aadama ak awa kii góor jigéen am nga man nga ñaar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 xéewal gu toll noonu mais du leen neex ñoom walla iyaazu billah parce yàqal na leen ambiance de moyen la <laughs> waaw xumbuteef yi waroon a am bu doon beneen bés la du am parce que tabaski ku ne am nga sa xar gaa tal nañ leneen nekk fii sawaay yi ah gone gii daal waaye di tee ngeen koo bëtal loolu moom du waxi dara waaw <laughs> bu boobaa laaj bi mooy est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 waaw muy ruyaaya Hammaam an Qataada boroom xam-xam yi ci gàttal dañ ne noonoonoo loolu ak njuumte la te li koy gën wone mooy xadiis liñ la wax léegi ne yeneen ci bi aleyhi da ko doon tere da ko doon aaye waaw léegi euh, am na tamit loo xam ne yeneen ci bi aleyhi salaatu salaam nañ ko ci moom hmm?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 insha allahu taala kon nag eh, ci jotaay bii ñëw eh, ñu daal di continuer ci li ñu yewoon ci suñu siira bi ci Dhul Hulayfa ci li nga xam ne mooy eh, ihlaalu rasulillah anal yonent bi sallallahu alayhi wa lan la yéene ak talbiyaam nan la mel yooyu ak yéene bi loolu it ay masala yu gudd la est-ce que kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaarinan est-ce que moom dafa newoon koo xam ne qaarin mooy dafa boole aj ak umra aju aktu umra yi yéene aj ak umra aktu umra yi dugg ci aktu ak aj yi wala boog mutamatti'an dafa def umra ba pare daal def aj wala dafa def ifraat mooy dafa def aju kese lan la ci def loolu lépp insha allahu taala mooy masala yi ñu war a gis ak li xew keroog guddi googu mu fanaan Zul Xulayfa insha allahu taala ak ci ban bërëb la waxe loolu la la defe ihlaal loolu lépp lañuy ñuy gis insha allah ba léegi kon ñu ngi Zul Xulayfa ci xajjatul wadaa ngir dem Makka Yonent bi na génn na ba agsi Zul Madina ba agsi Zul Xulayfa Seydina Muhammad ibn Abi Bakr fa la juddoo